ala nabiyyina wa alayhim afdalu salaati wa salaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim kon bu soobee suñu boroom comme niñ ko tàmbale woon ci jeexitalu jotaay bii ñu génn ñoo ngi ci ghazwatu bi xare bi nga xam ne moo am ci subaat Uhud waxoon nañ la Uhud bésub samedi la woon te suba ga beneen xari la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di sumb te prolongement la mooy lu doon continuer xareb Uhud ndax ñi ñu doon xareel fii Uhud muy waa Quraysh di Abu Sufyaan wa xisba ñoom ñooñu noonu ñoom la doon dabi ci yoon wi ngir dabi leen ngir won leen ne moom dese na doole bu ñu yaakaar ne rey gi ñu rey ñu bari ci saxaabaam yi tey démb radiyallahu anhum ko ne lool ak yoon jox la ko gaa yi tiit nañ leen ba moo tax muy joxe rendez-vous naan at mii di ñëw jox naa leen rendez-vous ñun waa Quraysh Badar ñu daal di leen massacrer waat rey leen ngeen xam ne ñun du fàqas saluwa dañ leen a man léegi nag yonent bi salaatu wassalaam gis nañ ñi mu waxoon ne ku génnul woon démb ànd ak ñun tey du ànd ak ñun gis nañ li mu wax Abdallah ibn Ubay naafiq bu bon bi waaye kenn kese la bàyyi mu ànd ak ñoom mooy muy dinaa Jaabir te demul woon démb parce que moom baayam di Abdallah ibn Amr ibn Haram bi muy génn démb ci samedi bi di dem Uhud dana ko ah sew dangaa am juróom-ñaari sœur yoo xam ne ñoo fi nekk te nag mooy man nag yow ñépp ñu génnandoo bàyyi leen fi déedéet loolu déedéet bàyyil kenn bu man nag bëggoon naa nga ñëw ci xare bay am shahada ñu faat la sama kanam waaye nag sama juróom-ñaari doom yu jigéen yi ci ginnaaw moo yow man ma dem Jaabir radiyallahu anhu comme que baayam faat nañ ko démb ci xare bi léegi nag mu ne yonent bi alayhi salaam kon man may ma tey ma dem parce que démb sama baay waxoon ne ñun ñaar ñëpp mënuñoo dem kon tey bàyyil ma dem moom kese la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi mu ànd ci te demul woon li nga xamante ne mooy Uhud léegi nag loolu léegi nag loolu nañ yemandi doon waa Quraysh bi ñuy dem Ibn Hisham muy borom borom as a nabawiyya bi nga xam ne moo tëggaat siirat imaam Hisham Abdul Malik ibn Hisham al-Maafiriyu radi rahmatullahi alayhi moom dafa jële ci Abu Ubayda muy sëriñam boobale mais bon waaye càllale boobu dafa desee dëgër quoi ndax ci moom la yem mu ne Abu Sufyaan keroog bi nga xam ne ci lañ jóge ñoom waa Quraysh daal di ñibbi quoi jóge Uhud nag kontaan dañoo dem ba ci yoon wi quoi léegi ñoom ñu yeddante seen biir quoi waa Quraysh di yeddante ñun daal ah ñun daal ci biir yi ñun defuñu fi. ñun bo am na ñu faat ci ñoom waaye mais euh, Seydina Muhammad euh, alayhi salaatu wassalaam ñoom Abu Bakar Seydina Omar Ali Uthman gaa yooyu waay ñoom Talha ñoom euh, Abu Ubayda gaa yi noonu waaw Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah ñoom ñu fi waaye ñun defuñu fi tous. ñun daal sawaay ñuy yeddante quoi léegi nag bon te ñun dañoo waroon a finir le boulot quoi rey leen ba jeex ñun déjjatewuñ leen lii mooy ba léegi problème day am mooy li Omar wax Abu Sufyan rek ne ko dese nga loon na xare après ndax ñi nga fi tudd yëpp bi muy laaj naan ayna ibn Abi Quhafa ayna ibn Abi Kabsha ayna ibn Abi Quhafa ayna ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' léegi nag ñu ne non kon nag ñu léegi ñu yeddante noonu am ci ñoom ñu ne nañ nooy nañ delluwaat dem faagaagalaat leen ah Safwan ibn Umayyah Abu Umayya ne leen déet yéen sama ñoñ yi par xare bi jeex na am nañu ngañaay na ñibbi man damay ragal gis nga bu ñu fi delluwaatee di xareek ñoom entre temps ñoom ñi ñëwul woon ci ñoom jóge Medina ñëw may leen ñu am renfort bu rëy bu ñu dajawaat ak ñoom dañ ñuy duma te gis nga bu ñu gañee gis nga ñun suñu gañee bi ñu gañee démb ah, gis nga kenn du ko tudd ni ah dañ naan moo benn xare la woon kese Quraysh daa dañ leen a njëkk a gañe ñoom ñu gañe waat finalement ñu massacré waat leen gañe leen te bu boobaa kon ndam li ñoom ñoo koy jël man daal li ma leen di wax na ñibbi waaye nag wax jooju noonu gaay gi nuñu ko jàpp quoi ndax moo tax al imaam ibn Ishaq rahmatullahi alayhim keroog bi nga xam ne ci lay nettali li ñu doon wax sànq bi yonente mi alayhi salaatu salaam naan nañ génn aywa ngir dem dabi gaa yi quoi léegi boobu noonu parce que yonente mi alayhi salaatu salaam bi muy dem ba àgg fi nga xamante ni benn bërëb ci la génne ñoom ñépp ñii feebar ñii am ay blessure waaye noonu lañ doon demee comme niñ la waxoon ci ñaar ñoo ñële doon doon kii di yenu kenn ki bu doxee tuuti mu yenu ko ndax daa bari woon i góom ndax moom amoon nay góom sax mais ay góomam moo ginoon a metti moo ginoon a desee metti ko keneen ki léegi nag noonu lañ génne seen blessure ñi diwa ngi yokk moo xam ne ay gaañu yu mag léegi nag bi nga xamante ne nii ci la ñu ñëw ba àgg fi nga xamante ne nii mooy bërëb buñ naan xamraul asadi nekk li nga xam ne juróom-ñetti euh, ay ay mil ci li nga xamante ne mooy diggante Medina ak kookale ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu la campé nag di xaar ñi nga xamante ne mooy waa Quraysh bi muy génn nag mu ngi fa bàyyi woon ci Medina ki nga xamante ne nii comme ni al imaam ibn Hisham wax rahmatullahi alayhi ne ibn ummi Maktum mam fa bàyyi woon démb ba may dem ci Uhud moom la fa bàyyi léegi nag yonent salaatu wassalaam taxaw fa alhamdulillah di xaar waa Quraysh léegi nag bi nga xamante ne nii ci la ko benn waay romb muy Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuzaa'i bokkoon ci waa Khuzaa temps yooyu moom ci yéefiru Khuzaa yi la bokkoon waaye waxoon nañ la ne Khuzaa ñoom dañu nekkoon ay homme de confiance xam nga gisoon nañ Amr ibn Salim al-Khuzaa'i mi bokkoon ci ñoom moom moo ñëwoon keroog ne bi mu rombee waa Quraysh démb ci samedi bi ne yonent ci àjjuma bi ne yonent bi alayhi salaam man romb naa gaa yi de Quraysh laa jóg côté yooyu laa jóge mais romb naa Abu Sufyaan ak kii daal dinañuy bàyyi sax boyal seen seen fas yi ci seen tool yi yooyu bari lañ fa arme bu rëy ba yonent ma ne saa saa yónni benn saxaaba radiyallahu anhu ngir mu dem gina xool est ce que loolu vérifier information bi moo kooku ci ñoom la bokkoon kii itam ci ñoom la bokk muy Ma'bad ibn Abi Ma'bad léegi nag mu dajeek yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy waa di ko jaale daal ne li la dal wax dëgg yàlla tar na ci ñun lool ñun waa Xuzaa ta metti nañu ci ñoom ñëpp ci ñoom ay yéeféer la woon borom bi daal di lay muccal daal ci lu mel nii léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom noonu la ko rombe noon moom moom nii non moom moom nii jógewul woon Quraysh voilà moom dafa jóge dafa am fu mu jóge daal romb yonent bi alayhi salaatu wassalaam foofu après nag ba mu fa jógee wax ko lool daal di koy jaale di continuer yoonam ndax Quraysh la doon côté Quraysh ndax côté yooyu la Xuzaa dëkk mu romb Abu Sufyan comme que moom yonent bi alayhi salaam dafa campé foofu Hamra al-Asadi moom mu continuer bàyyi yonent bi alayhi salaam foofu ginnaaw bi mu ko jaalee léegi nag dab bi muy dem bi muy dem comme que Quraysh bokk fu ñuy jaar mooy même yoon bi la fekk ñoom Abu Sufyan ñu nga taxaw ci seen discussion boobu ba am eh, eh, kii sax jàpp ne léegi li li ñuy def sax dañuy delluwaat mais ci loolu la leen fekk mu ñëw dab ñoom Abu Sufyan ci ar xaa léegi nag bi nga xamante ne ni nag ci la agsi nag mu ne ko nag léegi. Eh, fekk ñuy ñuy waxante ñu doon wax naan ñun daal ñun defuñ fi dara ñenn ñi di di di di di yedd ñi ci des waaye ñun defuñ dara am na ñuy faat ci ñoom waaye benn mooy li gën a ci ñoom bàyyi nañ leen fi ta beneen problème lay doon ñun dañ leen a war a déjati léegi nag naa Abu Sufyan kii Abu Sufyan <laughs> mi leen jiite woon ne bi ñuy wax lool rek ci la gis Ma'bad quoi Ma'bad mi jóge ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa quelque kii rek daal di gi daal di koy séen mu ñëw mu ne ah kii de kii Ma'bad la mu ne ko yaa Ma'bad waraak mu yow maabad lan moo nekk sa gannaaw ban xabaar nga am ndax yow gis naa fi nga jóge Medina nga jóge côté yooyu lan moo xew lan nga am ci information mu ne ko hi Abu Sufyan problème am na de am ngeen problème mu ne ko lu xew mu ne ko Seydina Muhammad de alayhi salaatu wassalaam génn nag mbooloo yoo xam ne yu rëy rëy rëy ci saxaabaan yi di leen topp topp yéen ñii la ñuy wër yii Abu Sufyan noo yéen yàqu ngeen mais masumaa gis mbooloo mu toll noonu ñu ñu mobiliser ñu tolloon ci arab yi man Ma'bad de masuma koo gis mais ñu ngi lakk yataharraquuna aleykum taharruqa ñu ngi lakk ndax mer ci seen kaw ngir boom leen yéen la ñuy ut si yow te gars yi mais bii allure bu ñu àndal man moom dama ne fees ba leen fa ba ma leen gisee laa tiit ba nga gis ma ni yow Abu Sufyaan léegi nag gars yi nga xam ne demuñu woon xare bi démb dégg naa seen xare bi ña fa demul woon ñépp génn Medina ngir ñëw boom si leen fayu si léegi nag te ña demuloon woon sax rëccu nañ le fait que ñoom demuñu woon tam nañu mer gu ci seen kaw su masuma gis nit ku mere ay nit ñooñu le léegi nag say Abu Sufyaan na ko waay yow way xakaa waay yow toskare ñel na la maabat waay maabat mooy rek waa ba mooy oh maabat yow looy wax nii nga ne li ngay wax maabat maabat ne ko wallahi maa la ko wax laa wax te gis nga kaay ma teg la ci benn mbir man yaakaaruma ne gis nga nii ma leen gisee ngeen campé bala ngeen di dajaloo ngir dem Makka ñibbi daw boole ngeen a daw gis nga léegi sax léegi rek ngeen gis fasu Seydina Muhammad ya gëléem yi alayhi salaatu wassalaam ak si léegi nga gis leen ak seeni poussière ñu jëm ci dal si seen kaw léegi nag léegi nag Abu Sufyaan ne ko maabat bàyyi li ngay wax maa ngi wàcc yàlla ñun dañoo dajaloo nii ngir dem ak songaat leen daal di leen faagaagal jeexalaat leen jeexal leen une fois pour toutes mu ne ko ha man maabat Abu Sufyan maa ngi lay tere nga def lool de wallahi gis nga man tiit gi ma tiit bi ma gisee armée Seydina Muhammad bi radi alayhi salatu wasalaam man maabat gaw ma ko de comme ni nga ma xamee mais dama cee tiit ba dama cee def sax ay ay sadd ci ay way yoo xam ne comme ñoom da leen a yomboon ay poète ay poème <laughs> mu sadd naa ci ay way mu ne ko yan way mu daal di koy wax wax ko yoo <laughs> xam ne daal <laughs> ne ko gaa yi ba pare nag wax ko ci ci ci biir way bi ne ba pare man ma wax ne yu fa qultu way lab na harbin min liqa'ikum idha tada idha tama madatil bathaa'u bil jiili inni nadhirun li ahlil basri saada daahiyatan li kulli dhi irbatin minhum wa ma aqulu min jayshi ahmada la waxshin tanabilatin wa laysa yusafu ma anzartu bil qiili ni mu ko waxe ba ne wan sax dudu naa da ci way wi abu sufyaan nee naa Abu Sufyaan tey rek mu am problème ba ma gisee arme bu toll nii nga xam ne mel ni suuf si da ciy yëngu ndax seen bariwaay ak fas yu mere noon ma ne Abu Sufyaan way lab na harbin way toskare ñeel nam na harb mu yow wi yow boole naa la ci way wi ndax xam naa ne tey rek nga dee ah. voilà <laughs> yu mel noon daal ba way wi jeex léegi nag Abu Sufyaan nag bi nga xam ne noonu dem na léegi Ma'bad daal di dem quoi Abu Sufyaan Eh, léegi nag ñu waajal ne é eh, kon nañ waajal ngir dem quoi léegi biñ nekkee noonu rek am benn convoi bu leen romb bu bokk ci waa Abdu Qays mooy tribu bu mag boobu la nga xam ne bu siiw la léegi dajeeg ñoom mu Abu Sufyaan ne leen romb Abu Sufyaan foofu bi ma am Ma'bad paree wax li muy wax ba dem rek gaa yu ñëw mais seen fi ñu doon jëm mooy côté Médina mu ne leen yéen fan ngeen jëm ñu ne Médina lañ jëm mu ne lan ngeen fay def Yasrib lañ jëm lu ngeen fay def mu ne dañoo bëgg jënd mooy céréales yooyu pepp yooyu nga xam ne moom la ñuy dunde almira mu ne leen ndax duma duma leen jox benn bataaxal mooy wax leen loo xam ne ngeen waxal ma ko Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam bu ko defee yooyu bu ñëwee bu ngeen jaaratee fële Ukaz suñu marché foire bu mag boobu am euh, Makka bu ngeen fa ñëwee rek man dinaa leen dinaa leen defal daal di leen defal zabib muy tàndarma jooju du wow jooju dinaa leen ci defal lu bari ngir fay leen ni ngeen mën a yóbbul sama bataaxal bi nii mu ne aywa wax leen lan nga bëgg mu ne boo demee da ngeen demee yéen nee leen ko yéen gis ngeen yëgal leen ko ne ñun ñu ngi waajal ngir ñëw daal lii ray ko ray gu metti comme ni ñu def démb dañ leen a war a jeexal tey léegi nag bi gaa yooyu rombee Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ci Hamraawul Asad ñu daal di koy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne hasbunallahu wa ni'mal wakiil ne ñun de borom bi daal di ñuy doy te moom nooy ëskay ki nga xam ne moom la ñu wàkkeeru te moom lañ bàyyee suñuy mbir yonente bi alayhi salaatu salaam nag Abu Sufyaan après ñu gaaw ñibbi ñetti fan la fa des lundi mardi mercredi après kenn ñu leen mu daal di dellu noonu la jeexe xam ghazwatu Hamraul Asad bii di ñëw nag ñu ñëw ci li nga xam ne mooy laay wallahu ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi